a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala wa sahbihi ajmaciina amma ba'du an-nahwu al-maysuur al-juz'u thaani tey ñu ñëwaat ci téere grammaire bi inshaa allahu taala bii weesu jotaa bii weesu gisoon damee damir yi gisoon nañ leen ismu ishaara gisoon nañ ko ak ismul mawsul ak xuruf yi foofu la ñu yemoon yu particulier tey comme niñ ko annoncé woon ñu war a gis tasriful fi'li ghayri saalimi tasrifu mooy conjugaison ak naka lay jeexitalu lay wëlbatekoo al fi'lu verbe bi xayri saalimi bi nga xamante ne nekkul verbe boo xam ne dafa mucc dafa nekk verbe boo xam ne amul problème euh, al fi'lu saalim boo fàttale ko li ñu gisoon ci al fi'lu saxiixu wa xayruhu gisoon nañu al lu saxiix wa ghayruhu foofu waxoon nañ fi joxe woon nañ fi après tamit gisoon nañ beneen cours boo xam ne bi ñuy def tasrif sarf gisoon gisoon nañu yaatal ci wàllu al fi'lu saxiix ak al lu mu'tal ba waxoon nañu la boo fàttale ko al fi'lu saxiix muy verbe boo xamante ni le verbe bi nga xamante ni dafa nekk boo xam ne dafa amul benn sikk moom dafa composé wu ci ñett muy al fi'lu saalimu comme ka ta ba wala da ra sa nga xam ne ñetti xaraf yépp verbe trilitère boo xam ne ñetti xaraf yépp dañ koo tudd mu leer naññ ka ta ba da ra sa ainsi loolu moo doon bu njëkk bi ci beneen xaaj bi mu xaajale ko ñett laa wax al saalim bi ci teg woon mooy al fi'lul mudaafu al fi'lul mudaafu mooy verbe boo xamante ne nii dafa jeexe ñaari xaraf lay ko ñetti xaraf lay composé wu mais ñetteel xaraf bi day nekk shadda mooy xaraf bu njëkk bi lettre bu njëkk bi ci bi ci tegu boobu la ñuy def shadda bu ko defee ñu tudde ko mudaaf le fait que dañuy doubler lettre finale bi nga xam ne comme madda muy tàllal na ak farra ak karra ak azza yooyu yëpp al fi'lul mudaaf la bi ci mujjoon nag mooy al fi'lul mahmuz al fi'lul mooy verbe boo xam ne dafa am lan comme ni ko turam waxe mahmuz mu ngi jóge ci hamza boo xamante ni dafa am hamza ci biir moo xam hamza bi dafa nekk ci kanam wala hamza bi nekk ci digg bi wala hamza bi nekk ci fin bi comme bu dee ci digg bi la nekk comme sa la bu dee ci fin bi comme qara a bu dee ci digg bi comme akala dañ koy wax nag mahmuzul faa i bu dee début verbe bi moo am comme waxoon naa la verbe yi dañuy leen di tëgg ci fa'ala faa boobu di représenter moom bu dee foofu ci faa bu njëkk bi mooy lettre bu njëkk bi ci la hamza bi nekk moom lañuy woowe mahmuzul faa i bu ko defee ngay dégg ñu naan mahmuzul faa i ndax xaraf bu njëkk bi moo am hamza bu dee nag bi ci togg la ñu ne ay ayni ndax faa deuxième lettre bi mooy ayn ñu naan mahmuzul ni boo xamante ne nii digg bi mooy ayn bi ki li lii taxaw place ayn bi dafa am hamza walla ñu naan mahmuzul laam yi bu dee fin bi nag dernière lettre bi moom moo jël moom moo am hamza comme qaraa ak badaa loolu moo doon al fi'lu saxiix kon al fi'lu saxiix dafa composé wu ci al saalim ak al fi'lu ak al fi'lu beneen façon verbe yi am muy les verbes mu ñu koy woowee al fi'lul mu'tallu al moom dafa divisé wu tamit dafa composé wu ci trois façons verbe bi ci njëkk mooy al fi'lul misaalu al fi'lul misaal moom mooy verbe boo xamante ne nii début bi moo am xarfun min xurufil illa xarfun min xurufil illa waxoon nañu ko mooy comme xuruful illa yi ñett la wabi yabi ak alif bii xëcc te alif boobu mën na nekk lan alif mam lan la ko taw yi la ko doon woowe ak alif beneen alif bi ñépp xam maqsuura mooy bu dee moom début dafa am xarfu la ci début bi la nekk bu boobaa lañ naan lii fi'lul misaal la loolu nag dafa fekk ci dafa bokk ci verbe irrégulier yi alif nag bu ko jaawale hamza de bul gis verbe bu commencé comme akala nga naan ma ah taxawal al fi'lul misaal dang ne début bi muy faa bi liy représenter faa day nekk xarfu min xurufil illa te akala moom akala nag te yow nee nga xuruful illa yi muy xaraf yooyu nga xam ne moom la ñu tuddee xuruful dañ mooy waaw la ay voyelles lañ leen di woowee di français waaw la ak yaa bi ak alif bi ma ne la alif laa la wax waxuma la hamza hamza ak alif bokkuñu gis nañ bi ñuy ci règle dictée yi ay alhamzatu wa ma yuktabu bi suuratihi hamza ak li nga xamante ne ni dañ koy wala ala suratihi hamza ak li nga xam ne dañ koy bind ci ni nga xam ne moom noonu la mel boobu gisoon nañ ci alif que hamza bu ñuy bind ci kaw alif wama yuktabu bi suratihi bi suratiha boog alhamzatu wama yuktabu bi suratiha boobu gisoon nañ ne alif bi léeg-léeg hamza bi dañ koy bind ci kaw kon hamza ak alif du ñu benn moo tax kon manoo ma ne akala comme que moom hamza la commencé ma ne la man waxuma la hamza alif laa la wax bii xëcc kon al fi'lul misaal mooy premier ci verbe irrégulier yi ñu leen di woowu al fi'lul mu'tal al fi'lul misaal kon mooy verbe boo xamante ni nii début bi trilitère verbe trilitère bu ñetti xaraf yoo xam ne xaraf bu njëkk bi dafa nekk xarfun min xurufil illa benn ci xarafu illa yooyu wa wala ya alif bii xëcc comme wajada ainsi de suite wajada moom ci fi'lu misaal la bi ci tegu ci verbe irrégulier yi al fi'lul mu'tal mooy al fi'lul ajwaf al fi'lul ajwaf waxoon naa la français dañ koy woowe ñi toppatoo yëfu grammaire ci côté arabe français concave concave boobu nag mooy xarfu illa bi day nekk ci digg bi ndax waxoon naa leen al fi'lul mu'tal al-mu'tal fi mu jóge mooy illa boobu ngay dégg mooy ne xarfun min xurufil illa daa nekk ci biir moo tax ñu koy woowe al al xuruful illa ma lay fi'lu euh, fi'lul mu'tal mooy li tax ñu naan ko irrégulier fi'lul mu'tal illa moo xam nga problème mooy ne nag dafa am verbe yoo xam ne ci arab moom lañuy woowee al xuruful illa mooy ñett yooyu léegi nag benn ci ñett yooyu bu nekkee ci kanam ci kanamu mot bi fra ci verbe bi moom la ñuy woowe al fi'lul misaal bu nekkee ci digg bi benn ci xaraf yooyu di xaraful la moom la ñuy woowe al fi'lul ajwaf comme qaala ak raama bu nekkee nag ci fin bi loolu lañuy ñuy woowe al fi'lun naaqis muy dernier bi lool verbe défectueux ngeen koy woowe ci tuba léegi kon loolu ci def nañ révision bu gàtt ci loolu bu ko defee bu nee tasriful fi'li ghayri saalimi mooy suñu kuurub tey naka lañuy ñuy sarfe la ñuy conjuguer al fi'l verbe ghayri saalimi bi nga xam ne du as-saalim kon ñu xam ne kon as-saalim rek la génne kon yi ci des yépp mooy te fi'lu saalim moom ci fi'lu saxiix la bokk kon moom fi'lu saxiix la denn rek la ci génne ne ñun duñ conjuguer boobu ndax moom lañ mas sa conjuguer te daa yomb ay kataba xaraja yooyu dafa neex léegi nag kon yi ci des mooy yi nga xam ne ñoo des ci fi'lu saxiix muy al mudaaf ak al mahmuz nan lañ koy conjuguer moom lañuy xool ak al fi'lul ci fi'lul mu'tal yu am yu irrégulier yi fi'lul misaal fi'lul ajwaf ak fi'lul annaqis yooyu noonu yépp moom lay gis ba mu des as saalim ndax as saalim moom moo ci gën a yomb te moo ci gën a mooy problème amul daanaka amu kon nag mu ñëw ci cours bi ginnaaw bi ñu lay taayalee loolu dina am njariñ léegi mag comme que léegi xam nañ al fi'lu saxiix dafa composé wu ci al fi'lu as-saalim ak al fi'lu al-mudaaf ak al fi'lu al mahmuuz nee na la saalim kenn du ko duñu ko conjuguer fii nii ni ñuy conjuguer méthode la manière de conjuguer les autres verbes hormis le verbe salim qui est le verbe qui est euh, nuñ koy tuddeeti sax euh, boo xamante ne amul problème léegi mooy kon naka lañ koy kon nag mu commencé al fi'lul mudaaf ndax moo tegu ci saalim mu ne la exemple madda nan la fii mu ne dañuy xool al fi'lul bu ñu ci jógee ñu xool al fi'lul misaal nan lañ koy bu ñu fi jógee ñu xool al fi'lul ajwaf naka lañ koy bu ñu ci jógee xool lan al fi'lu naaqis ñu paree jóge ci xool bi mujj bi muy al fi'lu mahmuz nga gis ne moom toppul ordu bi ndax mahmuz moo toppoon ci mudaaf te ñoom ñëpp saxiix lañ mais toppul ordu bi mais yàlla baax na xam nañ ko ba pare léegi bu mu ci indi rek ñu xam ne kii naaqis kii fi'lu mu'tal la wala saxiix saxiix yi ñaar la mooy mudaaf ak mahmuz yi ci des yëpp fi'lu mu'tal la léegi kon mu commencé ci al fi'lul mudaaf naka lañ koy conjuguer mu ne exemple madda mu ne madda mudaari' bi danga naan yamuddu madda yamuddu ismul fa'il muy participe actif bi maa ngay wax maa dun mooy aji madda mooy tàllal na yamuddu bu ma nee mad madda yadahu mooy tàllal na loxoom madda mooy au passé li ñuy wax entre parenthèses di ko yombal francophonie infinitif te infinitif nee naa la réellement amul ci arabe kon madda mooy passé bi comme huwa madda moom tàllal na ya muddu mooy mu ngi tàllal wala dina tàllal ismul fa'il bi mooy participe actif bi ki nga xam ne moom mooy def kooku mooy maa dun aji tàllal ji ismul maf'ul bi mooy participe passif ki nga xam ne moom deful mais jëf ji day dal ci kawam mam duut comme benn waay boo xam dañ koo tàllal walla benn bant bu ñu tàllal wala benn buum bu ñu tàllal ñu ne xablun mam duud bés boo xam ne dañ ko ya euh, buum boo xam ne dañ koo tàllal mooy buum bi du moom moo tàllal boppam ndax bu doon moo tàllal dañ naan màddun mais comme comme buum man da tàllal boppam dañ koy tàllal ne mam duud comme yow mum yow mun mam duud léegi nag mu ñëw ci naka bu dee au passé la naka ay tableau yu nag la def tableau bu njëkk bi mu def alxaaibu alxaaibatu alxaaibu mooy ki fi nekkul te nekk góor alxaaibatu mooy ki fi nekkul te nekk jigéen almuxaatabu ki nga xamante ne nii moom ngay waxal mu nekk góor almuxaatabatu mooy ki ngay waxal mu nekk jigéen après almutakallimu ki nga xam ne mooy wax te mooy man wala ñun mu ne bu dee ki nga xam ne alxaaibu la nekku fi ci maadi fi'lu maadi danga naan lan madda madda ngay wax mooy tàllal na bu dee ñaar kooku mooy huwa comme si huwa madda huma nga ne huma madda mooy ñaar ñu góor ñi ñoom tàllal nañu ñi fi newul bu dee ñu jigéen ñu góor ñu bari hum maddu maddu hum maddu léegi nag bu dee ku jigéen ki nag ki nga xam ne moom nekku fi te nekk jigéen nag naan maddat maddat bu dee ñaar ñu jigéen ñi fi newul nga ne huma maddata te tout le temps moom mooy ci muda ci maaw yi taa bi ngay dugal ngir mu séparer entre huma madda ak huma maddata xamoon nañ ko huma zahaba huma zahabata fii nag loolu la huma maddata hunna ñoom ñu jigéen ñi fi newul madadna madadna madadna ñaari daal madadna madadna loolu mooy maadi ñi fi newul kenn ku góor ki kenn ku jigéen bu dee nag mudaari' nga koy conjuguer looy wax danga naan huwa yamuddu huwa moom de yamuddu dina tàllal huma ñoom ñaar de yamuddaani dinañu tàllal hum bu dee hum nga ne hum na dinañ tàllal wala ñu ngi tàllal lool mooy ki nga xam ne ku góor ñu ay góor lañ kenn ki góor la ñaar ñi ay góor lañ tamit ñi ëpp tamit ay ñeneen ñi ñu bari ñi ay góor lañ mais newuñu fi léegi nag bu dee jigéen ki fi newul ak ñaari jigéen yi fi newul ak jigéen ñu bari ñu fi newul ci mudaari' muy présent continu danga naan tamuddu hiya tamuddu comme nga ne faatimatu moom nekku fi tamuddu huma comme bintu wa astu tamuddaani ñoom ñaar dañuy tàllal tamuddaani hun hunna hunna moo ñu jigéen ñu bari ñi fi newul yam dudd na yam dudd na yam dudd na léegi kooku nag mooy kon conjugaison bu dee ghaib ak ghaiba maadi ak mudaari amri bi fi'l amr man da ñëw ndax fi'l amr huwa manu cee nekk fi'l amr waxoon nañ la moom ay prono wam moo gën tuuti ndax fi'lul amri du gaa yépp du du du pronom personnel yéppay dugg loolu yaakaar naa ne moom bokk na ci li nga xam ne jarul sax ñu ciy jaaraat ndax fii bu kenn ne mais mais pourquoi nga wax fi'lu maadi après nga wax fi'lu mudaari' ah. léegi ñun ñuy xaar fi'lul amri te waxoo ko dama la loolu daa jara wax ndax fi'lul amri waxoon nañ la ne moom ay pronom wam dafa yomb anta la ndax ki ngay waxal il faut yow ki ngay jox ordre mu nekk fi nga koy gis wala mu nekk fi anta ak anti ak antuma ak antuma ak antum ak antunna lool rek la comme que nag ay huwa ci ay huma ak hum lañu nekk boobu mooy fin la am lu bul xaar ma conjuguer ko madda déedéet léegi kon pare nañ ci ñi fi newul léegi nag ñu ñëw ci ñi nga xam ne ñoom laay waxal al muxaatab waa bii nag bu ñu agsee fii dinañ la waxaale fin la amre naka lañ koy conjuguer ndax ki may jox ordre mooy ki may waxal al muxaatabu mooy ki nga xamante ni moom laay waxal te mu nekk góor ak al muxaatabatu ki may waxal ki may adresser la parole ki may joxalante wala ki may joxal wax jotal wax te moom mu nekk fi bu dee muda maadi la maadi la ñuy commencer tout le temps mudari dool cee teg ndax loolu la mustaqbal wala euh, présent euh, non ab door cee teg lan amr waa mustaqbal après mooy euh, fi'lul mudari boo pare nga teg ci joxe ordre ndax kala nga ne waaw ne fi te tamit démb moo jiitu tay te bala nga wax kenn defal fekk yow nga nekk fi comme que il nga nekk fi kon tey la ñuy njëkk a conjuguer après door a conjuguer joxe ndigal kon almuxaatabu ki may waxal bu dee góor la bu boobaa dama naan ko anta madadta yow de tàllal nga anta lii nag dina intéressé Seyd Muhammad Abu Bakar yow lii dina la intéressé madad al madadu madda madda bii mooy tàllal ki euh, moo kooku tamit ñoom ñoo bokk ay racine ak ki nga madad googu ngay wax al mooy ay tëbb Euh, al bu dee kooku dama naan lan euh, madadta anta madadta yow de tàllal ga antuma yéen ñaari ñu góor ñii may waxal madadtuma antum yéen ñu bari ñii mooy vous madadtum madadtum bu dee nag jigéen la dama naan ko anti madadti anti madadti antuma ñaari jigéen mook bële duñ changer ñaari góor madadtuma antunna nag ma ne madadtunna madadtunna noonu lañ koy conjuguer léegi nag ci passé léegi présent muy fi'lu mudari ah dama naan anta tamuddu antuma tamuddaani anta tamuddu antuma tamuddaani antum tamudduuna antum tamudduuna bu dee nag jigéen la na ma naan leen benn jigéen anti tamuddiina tamuddiina antumaa yéen ñaar ñu jigéen ñi tamuddaani tamuddaani antunna ma ne antunna tamdudna antunna tamdudna léegi nag ñu ñëw ci amre bi amre bi mooy joxe ordre impératif dina fi mën a am ndax ñi may jox ordre dañ fii nekk bu dee passé la bu dee kii la bokk euh, nu mu tudd damay joxe ordre benn waay dama naan ko comme ma ne ko tàllalal mudda laa koy wax mudda lool mooy bu ma koy joxe ordre mudda wala ma ne ko umdud mudda wala umdud um umdud ak mudda mudda bi mooy bu ma nee waa ji umdud e tàllalal mudda nag mooy lan mooy bu dee damay ki majhul majhul tamit mën naa wax mudda wala muddat alyadu mooy tàllal nañu loxo bi léegi loolu mudda ak umdud ak umdud foog naa waxoon na ci kuur yi naka lañuy ñuy xamee ne u ngay wax umdud te doo imdud loolu waxoon nañ ko ca début cours yi bu yàgg temps yooyu sëñ Mamadou mu ngi doon ñëw yàgg na bañ yoroon tableau bi defoon nañ ko ci léegi beneen bi bu dee ñaar lañ nag nga ne muddaa wala umdudaa muddaa ak umdudaa bu dee nag ñu bari lañ nga ne muddu muddu ak umdudu ak um dudu muddu ak umdudu loolu mooy kii bu dee madda ci góor may wax ak moom mudda umdud muddaa umdudaa muddu umdudu léegi loolu mooy bu boo xamante ne ni ki may waxal góor la te nekku fi kon mooy fi'l amr bu ma neexee ndax dangay am choix ci mudd ak umdud boo ci wax baax na bu ma neexee ma ne ko yow umdud tàllalal bu ma neexee ma ne ko mudda bu ma ci wax rek baax na koo dégg mu ne la mudda xamal ne lim wax baax na anta mudda wala mu ne anta umdud c'est du pareil au même mu ne antuma muddaa wala antuma umdudaa loolu it baax na c'est la même chose ku ne ne antum muddu wala antum umdudu it baax na mooy yooyu daanaka boo ci wax baax na léegi nag kon comme niñ ko waxee léegi ñu ñëw ci almuxaatabatu bi nga xamante ne nii ki may waxal jigéen la kooku dama naan ko madadti anti madadti ak antuma madadtuma moom du changé anti madadti ci maadi yi maadi la antuma madadtuma ak antum antun na bokk ma naan antun na ndax jigéen lañ nekk madad tun na madad tun na léegi nag bu dee ne euh, nu mu tuddati damaa ñëw ci jigéen gi nga xamante ne nii fi'lul mudari' laay conjuguer mbir mi mooy yow mu jigéen ak yéen ñaar jigéen ñi wala yéen ñu bari ñu jigéen ñi may wax ak ñoom dama naan ko anti ku njëkk ki anti tamu diina foog naa yi waxoon nañ ko sànq tamu diina ak antuma antuma bi nga ne tamu daani yéen ñaar antuma tamu daani yéen ñaar ñu jigéen ñi moom ak bu góor bi duñ changer léegi antum bu dee am antun na bokk antun na na nga ne tam dudd na antun na tam tam dudd na anti danga naan tamuddiina antuma tam antunna na léegi nag bu dee fin la ambre bi lan lay wax bu dee jigéen la moo war koo jox or kon anti la ak an ak lan an na bu boobaa bu dee anta ci maadi bu dee maadi la dama naan ko muddi xam nga bu góor mudda la woon muddi mooy yaa bi day ñëw muddi wala nga ne umdudi boo ci wax baax na ñaar yooyu yëpp baax na nga ne ko anti muddi wala umdudi loolu mooy amr bi fin la amr bi dina baax joxe ordre bu dee nag ñaar ñu jigéen la dama naan soit ma ne leen yéen ñaar. muddaa wala umdudaa yéen ñaanu jigéen ñi muddaa wala umdudaa boo ci wax rek boobu it day baax nga xam ne loolu mooy lan loolu mooy choix la mooy ne duñ la ne eh yow boo waxee lii bu doon exercice la par exemple ma joxoon l'exercice mais fii du am exercice ndax côté bii nii comme ni ma ko waxe woon ci début bi njàlbéen bi que ne fii du place exercice moo tax amul exercice mais buñ supposé woon ne dafa def exercice fii léegi mu ne la nga def ko boo ci def rek léegi dañ naan la baax na boo ci def dañ naan la baax na kenn du la ne eh, yow li nga def noo du noonu déedéet loo loo loo ci kii rek day baax kon antuma muddaa ngay wax mooy ñaar jigéen ñi wala nga ne umdudaa umdudaa yéen ñaar jigéen ñi umdudaa xam nga yooyu du changer ci antuma yi ndax antuma moom du changer moo xam góor la am du ñàkk jigéen lool xamoon nañu ko bu yàgg léegi nag mu des lan bu dee nag ki nga xam ne kenn la moom ki ñu bari lañ tey jigéen ñooñu dang leen leen umdudna um dudd na um dudd na antun na yéen ñii may waxal um dudd na léegi nag ban moo des gis nañ passé non ki fi newul te nekk góor ak jigéen ak ki may waxal mu nekk góor ak jigéen léegi mutakal almutakallimu man miy wax nag maa ngi wax gaa yi rek bàyyi sama bopp man nan laay conjuguer ma fi'lun mudaf léegi madd bi gis nga exemple bi ñu la jox ci madd bi mooy boo amee azza fakka karra yooyu yépp nag da leen di conjuguer nii moo tax benn mënuñoo jël nag verbe yi am ci mudaafi arab yépp di ko topp mooy lii de mooy boo loo xam ne regl boo xamee niñ ñu koy conjuguer yéen ni dañ koy xam léegi al mutakallimu ki nga xam ne mooy wax nag kooku danga naan ana man madadtu tàllal naa euh, bi ci tegu mooy nax nu maag bu dee ñaar lañu ma ne naxnu madadna bu dee tamit ñu bari lañu ma ne naxnu tamit madadna loolu moom bokk na ci yi nga xam ne jafewul léegi nag loolu mooy passé bu dee présent lan lay wax ana amuddu ana man amuddu comme buñ naan amuddu yad yadal daraati lirrahmaani wala ila rahmaani alhamdulillah bu ma nee damay tàllal loxoy toroxlu jëme ko ci suñu boroom mooy damay tàllal sama sama boroom bu may ñaan ñaari loxoy toroxlu amuddu yadad daraati yadad daraati yadad daraati amuddu kon mooy présent ana amuddu mu bu dee ñaar lañ ma ne na muddu mais tamit bu dee ëpp ñaar ma ne na muddu fi'l amr tamit manu ci am duma jox sama ordre sama bopp kon loolu mooy al fi'lul mudaaf bi ci tegu al fi'lul misaal al nag waxoon nañ la moom ci fi'l mu'tal yi la bokk mooy bi nga xamante ne début bi dafa am xarfun min xurufil illa mu joxe exemple exemple al fi'lul misaal wajada kooku wajada mooy maadi bi mudaari bi danga naan yajidu wajada mooy trouver na yajidu dina trouver ismu fa'il bi ki ki nga xamante ni mooy participe actif bi ki jëf-jëf ji waajidun waajidun aji trouver la wajada fekk na ak wajada yooyu ismul maf'ul bi participe actif bi mawjudun loo xam ne dañ koo comme muñ naan waajidul wujud ki nga xam ne moo fi amal moo amal li nga xamante ni nii mooy nekk tiif yi muy suñu boroom subhaanahu wa taala wajada day tekki amal na wala yajidu ki nga xam ne moo koy ne naan waajid ki nga xam ne moom mooy aji jëf ji moom moo fi li xew yi yi yi nga xam ne dañ koy trouver ci monde bi existence yi moom moo ko fi def ismul maf'ul bi muy participe passif bi da naan mawjudun loo xam ne dama ko fee fekk wala dañ ko fee bu ma nee ismailu mawjudun fi daari ismail de fekk nañu ko ci biir walla mu ngi ci biir mu ngi ko fekk ci biir kër gi léegi kon wajada dala joxe mudaari' bi di yajidu ismul fa'il bi muy participe actif bi di waajidun ismul maf'ul bi di participe passif bi di mawjudun léegi nag nan laay conjuguer verbe bi nga xam ne fi'l misaal lañu mooy seen début dafa am xarfun min xurufil illati bu dee alxaaib ki fi nekk tey góor ki fi newul tey góor ak ki absenté tamit te du nekk jigéen lan laay wax mu ne la bu boobaa danga naan huwa wajada waxoon naa la moom boo koy conjuguer li ñu lay woowal infinitif te amul réellement moom ngay jël pour huwa moom du changer kon nanga nga naan huwa moom de wajada fekk na wala trouver na mu ma ne ay na wajadtahuma fan nga leen fekk fan nga leen trouver ñaar ñi fekk ñu leen di wër di leen wantit ci dëkk bi ma léegi nag ñu jàpp ko gaay nag kontaan naan la ayna wajadtahuma fan nga leen fekk nan nga leen trouver nga ne leen wajadtahuma fii bayti fulaan trouver naa leen fekk naa leen ci kër jàmm diw falaa leen jàppi kon danga naan huwa wajada huma ñoom ñaar ñu góor ñi fi newul wajada hum kon huma wajada hum wajadu bu dee nag jigéen ki nga xam ne moom newu fii dama naan hiya wajadat hiya wajadat ñoom ñaar ñu jigéen ñi fi newul ma ne huma wajadataa huma wajadataa hunna hunna ma ne hunna wajadna hunna wajadna hunna wajadna loolu mooy maadi mudaari nag ma ne huwa yajidu huwa yajidu huma ñoom ñaar yajidaani yajidaani hum yajiduuna hum yajiduuna wa maa tafalu min xayrin tajiduuhu inda allah boobu ñu ngi ciy ñëw accès bu ñu ci loolu mudaari' la mu mooy ki ñuy waxal mooy mudaari' la boo dañ ko conjugué ak ki ngay waxal al muxaatab léegi kon hum na ngay wax kon bu dee na nag nga ne yajidna na bu dee jigéen na kon ku jigéen ki fi nga xam ne moom new fi danga naan hiya ci maadi hiya wajadat huma wajadataa hum wajadna bu dee hiya nag te mu nekk ki nga xam ne moom lay waxal mais au mudaari' lañ koy gi présent continu da ngaa ne hiya tajidu hmm? huma tajidaani hunna yajidna hunna yajidna léegi nag ñu ñëw ci ki nga xam ne moom mooy moom laay waxal bu dee yi ba léegi verbe wajada dama naan anta wajadta antumaa yéen ñaar ñii yéen ñaar ñi fi newul bokk non maanaam waaw waaw maanaam waaw ndax ñi may wax fii mooy ñi may ñi nga xam dañ fee nekk al muxaatab kon yow mi fi nekk wajadta antuma yéen ñaar ñii wajadtuma antuma wajadtuma antum wajadtum hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan mooy ci suuratul a'raaf bu jullit ñi naan waa asxaabul jannati di wax waa asxaabun naari hal wajadtum maa wa'adakum rabbukum haqqan qaalu na'am fa addana mu'addinun baynahum anna la'natallahi 'alal zaalimiin wala kaafiriin aw kam wala loolu bokk wala fàtte <coughs> kon wajadtum kon danga antum wajadtum yéen de trouvé ngeen bu dee nag jigéen la anti wajadti laay wax yéen ñaar ñu jigéen antuma wajadtuma yéen ñu jigéen ñu bari ñii wajadtunna antunna wajadtunna kon hiya non anti anti bokk wajadti antuma wajadtuma antunna wajadtunna loolu mooy maadi léegi mudaari' nag ki may waxal nekk fi lan laa wax dama naan ko anta tajidu mooy présent wala dama koy conjuguer au présent wala futur mudari anta tajidu antuma tajidaani antuma tajidaani antum tajiduuna kon anta tajidu antuma tajidaani antum tajiduuna waaw comme mooy wa ma fa'altum min xayrin tajiduuhu boobu tajiduuhu boobu mooy tajiduu bi tajiduu ñun bi dañ koo xadaf wa ndax gis nga maa bi moom dafa nekk jaazim li lay wa ma taf'alu min xayrin tajiduuhu indallahi loolu gisoon nañ ko ci jawaazim yi kon tajiduuna antum tajiduuna léegi nag bu dee ay jigéen lañ dama naan anti yow ku jigéen kii taji diina trouvé nga antuma yéen ñaar ñu jigéen ñi taji daani taji daani léegi nag bu dee antum antunna na ma ne tajidna antunna tajidna antunna na léegi nag fi'l amr bi moo ci des fi'l amr bi dama naan jidd jidd mooy anta yow mi jidd wala loolu mooy bu dee ki may waxal kenn la moom laa jox or bi jidd trouver la tegal jidd trouver jidaa mooy pour ñaaro antuma jidaa jidaa gis nga gis nga verbe irrégulier yi ni mel xoolal rek jidd <laughs> ak jidaa alors que bu doon daxala uddu xulaa ngay wax uddu xulaa lépp a ngi mais bii jidd jidd ana ba naaw na jidd ak jiddaa te verbe irrégulier xoola xoola bi ngay wax ana ana ak ci anta loo wax anta tajidu ana waba xam nga waxoo tawajidu <laughs> loolu moo tax les verbes irréguliers da nga koy jàpp xam leen naka lañ koy conjuguer kon yow bu ma lay jox ordre dama naan anta jiid yéen ñaar nag antuma jiidaa antum yéen ñu bari ñi jiidu jiidu jiidu bu dee nag jigéen la kenn ku jigéen may wax ak moom dama naan ko jiidi moom jiit bi yaa nga ci yokk jiit jiidi yaa bii xëcc jiidi bu dee ñaar ñu jigéen tamit du changer jiidaa ngay wax comme bële bu dee nag ñu jigéen ñu bari ma ne jidd na jidd na jidd na jidd na loolu mooy fi'l amri léegi nag mu des almutakallimu ki nga xam ne mooy wax kooku danga naan ana ci maadi anaa ana wajadtu ana wajadtu nahnu bu dee ñaar lañu lañ na waaye tamit nahnu bu dee ñu bari lañ tamit wajadna nax ana wajadtu nahnu wajadna nahnu naa léegi nag bu dee loolu mooy maadi mudaari' la dama naan ana ajidu ajidu bu dee ñaar lañu ma ne nahnu najidu bu dee tamit ñu ëpp ñaar lañu ma ne nahnu najidu du changer ajidu ana ajidu nahnu najidu nahnu najidu loolu mooy al fi'lul misaal fi'lul misaal yépp kon nag wadaa buñ la ko joxoon tamit wadaa wala wadaa yooyu tamit boo ñëwee nii nga leen di conjuguer euh, mais wadaa looy wax daa ci mudaa ci amr bi duma wax bien de daa daa moo tax ca exercice ñu naan la daa taxtal kalimaati xawma lan xattay nekk yooyu tegal walla yu mel noonu daa ngay wax doo wax bien loolu moo tax fi'l euh, kii yi nu mu tudd misaal dafa euh, irrégulier dafa laaj comme que lii dafa nekk euh, gramer boo xam dañ ko dañ ko woyofal sinon laajoon na lu gën a poussé que ça laajoon nag lu gën a poussé que ça mais xam nga ne lii ay base la rek yu ñuy jeter pour nga xam ne yow de toute façon dootoo ko dégg fen mu nekk loo xam ne yow dalay laisser dans un labyrinthe déedéet comme si yow xamoo woon li xew mel ni ku yeewu rek nekk sa kër dëkk bi nga xam ñu jële la fa te yëgoo ci dara yóbbu la dëkk boo xam ne masoo koo sax xalaat ne existe na mbedd yoo xam ne gis nit ñoo xam ne masoo gis nit ñu mel noonu ni ngay jaaxlee bouche bee loolu nag mooy yii du la ci fekk mooy de toute façon am nga ci base am nga loo ci xam mais sinon ginnaa poussé lool nag yii dalay may ne après boobu xamee yi jaratul nga naan il faut diw jàngal ma ko mooy ne yow léegi am nga baas yi man ngaa ut sa yenn kii pour approfondir yi nga xamante ne ni tamit da nga koy soxla waaye l'essentiel bi waxoon naa la mooy xam tamit diine ji mais comme que nag ci biir diine ji yooyu yëpp tamit dañ koy jàngal mooy ne après yii base la yoo xam ne dalay permettre pour yow nga mën a demal sa bopp lool rek la léegi sinon ginoon xam nga dan wadan boobu bu dee euh, amri bi dama naan dan du ma wax dian comme jid loolu benn parenthèse la woon léegi kon bi ci tegu bi mu ci teg muy al fi'lul ajwaf moom lañ doon verbe concave kooku it ci lan la bokk dafa bokk ci al fi'lul mu'tal verbe irrégulier yi moom ci la bokk ndax lan ci digg bi moo am xarfun min xurufil illa dafa am benn ci xarufil illa yi te alif bii nga xam ne day xëcc qaala exemple qaala loolu mooy maadi bi comme huwa qaala mudaari' bi nga ne yaquulu yaquulu huwa yaquulu moom de mu ngi wax ismul fa'il bi ki nga xamante ne mooy aji jëf ji ki participe actif bi kooku nga ne fa qaa'ilun qaa'ilun qaa'ilun léegi ismul maf'ul bi muy participe passif bi nga ne mooy wax ji ñu wax al maqul hada al maqul wax voilà fi'lu al ismul bi maqul la maqul la maqul waxuma maqul de maqul bi nekk fële c'est vrai que loolu ismu min akala la lool te dinañ ci ñëw ci mahmouz buñ ñëwee ci mahmouz mais fii déedéet maquul qaaf bil qaafi maquul maquul la mooy ismul maf'ul bi léegi nag nan laa koy conjuguer bu dee ki may waxal nekku fi te góor la ak tamit bu dee ki may waxal jigéen la bu fi newul wala ñaari jigéen yu fi newul wala ñaari góor yu fi newul wala jigéen yu bari yu fi newul wala góor yu bari yu fi newul au maadi ak al mudaari bu dee ñi fi newul al ghaib ñi nga xam ne ñoom loolu mooy pronom personnel yi ñi nga xamante ne nii ñoom nekkuñu fi al ghaib mooy o oh, ñi nga xam ne ñoom duñu fi nekk du may wax comme il l avec s wala l sans s léegi al ghaibu kon ki nga xam ne newu fi te mu nekk góor mooy comme huwa boobaa dama naan huwa qaala huwa qaala huma yéen ñoom ñaar ñu góor ñële ñi fi newul xaalaa wax nañ léegi bu dee hum la ma ne hum xaalu hum xaalu kon huwa xaala huma xaalaa hum xaalu nga ne ma ñoom mooy ñu góor ñu omaad yi ñu ñu jigéen ñu omaad yi looy wax gaa iba yi ma ne danga naan hiya xaalat hiya moom mu jigéen mu fi newul de xaalat wax na huma ñoom ñaar ñu jigéen ñi nga ne xaalataa comme la alxuraan waxoon itiyaa tawan wa karhan xaalataa ataynaa ta'iin lam waxoon asamaan ak suuf ne leen te suuratu tuuri tuuri la walla côté yooyu la daal itiyaa dikk leen noonu tuuri foog naa mais côté yooyu la ittiyaa dikk leen tawan thumma stawaa ila samaa'i fa qaala lahaa walil ardi ittiyaa ittiyaa tawan aw karhan qaalataa ataynaa taa'i'in fa qadaahunna sab'a samaawaat ila aaxiri suwar al aayat léegi mooy qaalataa boobu ñoom ñaar asamaan ak suuf summa sawa ila samaa'i lu ma waxoon ila samaa'i wara fa laha walil asamaan ak suuf ñoom ñaar al ardu c'est féminin as samaa'u tamit c'est féminin moom lañ am huma kon huma danga naan qaalataa hunna nag hunna nga ne qul qul na wa na loolu dinañ ci ñëw buñ lay da gis ne mook amr bi ñooy bokk ñoom ñii ñoo bokk luñ leen di wa qulna qawlan ma'rufa boobu dañ leen digal ñoom jigéenu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jigéen ñépp toppaale ci seen ginnaaw bu kenn foog ne ñoom rek lañ doon waxal déedéet gis ne hunna bi qulna mook bu dee amr bi ñooy bokk hunna kon danga naan hunna qulna ñoom ñi jigéen ñi de wax nañu nga ne ma lool mooy maadi léegi mudaari lan laay wax bu dee ku ku góor ku fi newul dama naan huwa yaquulu huwa yaquulu huwa yaquulu yaquulu huma bu dee ñaar ñu góor ñu fi newul ma koy conjugué au présent dama naan huma yaquulaani yaquulaani bu dee nag ñu bari lañ ma ne hum yaquuluuna hum yaquuluuna hum wa yaquluuna ala allahi jigéen lañ dama naan hiya waaw hiya boog taquulu hiya moom mu jigéen mi fi newul de taquulu huma ñoom ñaan jigéen ñi fi nawul taquulaani huma taquulaani hunna yaqulna hunna yaqulna hunna yaqulna loolu mooy ñi passé li pa ñi fi newul léegi nag bu dee muxaatab la ak muxaatabatu ki may waxal dafay nekk nekk góor walla jigéen bu dee góor au passé dama naan anta qulta anta qulta linnaasi loolu ab laaj la woon ndax yow a anta ndax yow xulta yaa wax linnaasi eh, suuratu maida la suñu boroom subhaanahu wa taala doon laaj sayidina wa rasulina isa eh, alayhi salaatu wassalaam eh, ba mu koy wax loolu naan ko ndax yaa wax nit ñi ak anta qulta linnaasi ittaxiduni wa ummi ilaahayni min dunillah ndax yow yaa wax nit ñi Ah, ñu jàppale yow yàlla ak sa yaay bàyyi fi radiyallahu alayhi salaam bàyyi fi wëlliif yàlla bàyyi ma fi man mun a in kuntu qultuhu faqad alimta ta'laf maa fi nafsi wala a'lamu maa fi nafsi eh, kon lu ñu indi woon foofu qulta wala kon bu dee dama naan anta yow qulta lii mooy dama koy conjuguer au passé xulta antuma yéen ñaar ñu góor ñii xultuma wax ngeen waxoon ngeen yéen a waxoon antum yenn xultum wax ngeen xultum antum xultum nga ne ma mee bu dee jigéen nag ma koy conjuguer au passé dama naan anti xulti anti xulti bu dee ñaari jigéen antuma xultuma antumaa yi moom duñ ma sa changer antuma antuma léegi bi tegu kon antuma qultuma antum nag antun na bokk antun na nga ne na antun na qultun na loolu mooy passé bu dee présent nag ku góor koo xam ne damay wax ak moom mu ngi fi wala ñaari ñu góor wala ñu bari ñu góor après ainsi de suite même ordre boobu ci jigéen ma ne dama naan huwa non anta yow taqulu yaa ngi di wax wala yaa di wax anta taquulu antuma taqulaani antuma taqulaani antum taquluuna antum taquluuna antum bu dee jigéen nag kenn dama naan ko anti taquliina anti yow taquliina di yaa ngi di wax wala di nga wax ma ne taqulaani mooy ñaan jigéen ñi taqulaani antuma du ma changer ci conjugaison yi taqulaani antunna ma ne taqulna antunna taqulna antunna taqulna léegi fi'l amr fi'l amr moom ci muxaatab ak muxaataba rek lay am moo ciy tegu kon kooku danga naan ko anta qul bu dee góor la anta yow mi qul waxal comme qul huwa allahu ahad hmm? yasaluunaka anil anfaali qulil anfaal qul al anfaal an ash-shahri al-haraami qitaalin fiihi qul qul mooy qul boobu waxal qul anta qul bu dee ñaar la góor la quulaa dangay joxe ordre wax leen yeen ñaar fa quulaa lahu qawlan layyinaa la sayidunaa la suñu boroom subhaanahu wa taala waxoon sayidaanaa euh, suñu ñaari sang yooyu nga xam ne mooy yonent Yàlla Muusa ak yonent Yàlla Haarun ala nabiyina wa alayhima afdalu salaati wa azka taslim sayyidaani lañu ñaari sang lañu pour ñun mu ne faquulaa lahu firawna bu ngeen demee na ngeen wax ak moom qawlan layyinan wax ju nooy la'allahu yatadhakkaru aw yaxsha xëy na la'allahu xëy na moom firawna bu ngeen waxee moom noonu wax ju nooye noonu yatadhakkaru dina fàttaliku tudd yàlla tudd de fàttaleku xam ne lim nekk du noonu aw yaxsha wala boobu mu ragal yàlla gis nga Firawna mi gën a bon sax yàlla nee na moom booy wax ak moom del wax ak moom wax ju nooy léegi yow nan ngay xalaat ci keneen te yow mii jàpp di wax ak nit ñi di leen gëdd ka lool dangaa foog ne yow yaa gën Firawna yow yow na de toute façon xam nañ fi mu jëm mais yow est ce xam nga fi nga jëm yow kan moo la ne yaa moom du ngeen bokk bërëb même bu dee yaa ngi woote ci diini ji di gëdd nit ñi ko kii ne yaa leen gën fin attention am waa yow kon xuulaa antuma yéen ñaar xuulaa wax leen bu dee ñu bari nag antum ma ne xuulu comme di yonent bi sallallahu alayhi wasallam xuulu laa ilaha illa allah wax leen laa ilaha illa allah xuulu wax leen loolu xadiis la xuulu wax leen laa ilaha illa allah mooy wax leen ak buñ ko laajee naka la ñuy jullee ci yow xam nañ nan la ñuy dañ koy laajee ni ñuy jullee ci moom di sël ni ñuy sëlmale ci moom di jullee ci moom mën na leen xuulu wax leen assalaatul ibrahimiya léegi nag bu dee ay jigéen lañu benn jigéen bu may jox or damaan ko xuulii place xuul moom dama ci yokk yaa xuulii yaa bi xëcc xuulii bu dee ñaar ñu jigéen tamit dama naan leen xuulaa bu dee ñu bari antuma xuulaa antunna ma ne xul na xul na wax leen léegi nag almutakallim man bu dee man maay wax nag kiy wax la dama naan ana ci maadi qultu man de wax naa ana qultu nahnu ñaar lañ bu dee ñaar qul naa waaye tamit bu dee ëpp nañ ñaar tamit xuul naa rek la ñuy wax loolu mooy maadi bu dee mudaari ma ne ana aqulu nahnu bu dee ñaar lañ naquulu ak bu dee nahnu ëpp nañ ñaar naquulu ana aqulu nahnu naquulu nahnu tamit naquulu loolu mooy al misaal fi'lul ajwaf léegi bi ci tegu al fi'lu euh, al fi'lu ajwaf pareegu ci dafa joxewaat beneen euh, xaafa voilà ndax fii lii mu def nii moom laa doon xalaat mu defoon ko ci al fi'lul misaal bi ma maanaam ginoon na jaroon na gën a poussé def na lu mel noonu fii mu ne même al fi'lu naaqis ak fi'lu mahmuz ndax fi'lu mahmuz c'était obligé ndax mahmuzul faa'i dafa am mahmuzul ayn ak mahmuzul laani naaqis samit def na noon li nga xam ne waaw yaa ak alif maqsuura léegi ñu ñëw ci beneen façon al fi'lul ajwaf muy bu concave ba léegi exer kii exemple boo xam ne xam nga xaala lañ gis ndax fi'lul aj waf nee nañ la mooy boo xam ne digg bi dafa am xarfun min xuruful la benn ci xarafu la yi xaala alif bii xëcc ci xarafu illa la mu jox la beneen xaafa mooy ragal na ya mu ne xaafa mooy maadi bi mudaari' bi da naan ya mu ngi tiit ismu fa'il bi mooy ki nga xam ne moom moo jëf-jëf ji xaaif mooy aji ragal aji ragal la ismul ma maxuuf mooy ki nga xam ne moom dañoo tiit ci boppam moom moom dañoo moom lañ ragal ay biram mais moom du moom moo ragal mais jëf ji ci kawam la ragal ma la dal maxuuf li ñuy tiit euh, li ñuy tiit moom mooy maxuuf léegi nag mu ñëw di conjuguer xaafa après dina joxe baa tamit nga gis xaala xaafa ak baax ndax bu ci nekk niñ koy conjuguer bokkul xam nga xaala dañ noon xaala yaquulu xaafa ya xaafu moo tax gis nga xam nga bokkul xaafa maadi bi mudaari bi lan la ya xaafu alors que fi'lu xaala lan la woon xaala mudaari bi yaquulu kon nag mu ñëw ci façon verbe ajwaf yi nga xam ne ñoom au lieu muy xaala yaquulu moom xaafa ya xaafu la xaafa ya xaafu léegi nag mu ne alxaaib bu dee ki fi newul ak alxaaib ak ki fi newul tamit di jigéen kenn ki góor bu ma koy conjugué au maadi yi dama naan huwa xaafa huwa moom de xaafa dafa ragal huma ñoom ñaar ñu góor ñi fi newul xaafaa dañoo ragal hum ñoom ñi fi newul tey góor tamit xaafu dañoo ragal huwa xaafa huma xaafaa hum xaafu nga ne ma waa léegi ñu jigéen ñi nag bu dee ku jigéen la ñaaru jigéen wala ñëpp ñaaru jigéen dama naan bu dee kenn ku jigéen dama naan hiya xaafat hiya xaafat am huma bokk huma ma ne xaafataa taa ngay yokku saa su huma xaafataa te huma bu góor bi xaafaa la bu jigéen bi nga ne huma xaafataa hunna nga ne xif na hunna xif na hunna xif na ma ne waa loolu yi la mudaari' bi nag góor ak jigéen ma ne dama naan huwa yaxaafu bu mudaari' présent continu huwa moom de yaxaafu dafa ragal huma ñoom ñaar ñu góor ñi yaxaafaani ñoom it daam nañuy tiit dañuy loxal liy lang ca gannaaw huma ci bàyyi may huma yaxaafaani huma ñoom ñaar de ñu góor ñi yaxaafaani hum ñoom ñu góor ñu bari ñi yaxaafuuna yaxaafuuna hum yaxaafuuna bu dee nag ñu jigéen nga ne hiya taxaafu hiya taxaafu huma ñoom ñaar ñu jigéen ñi ñoom ñaar taxaafaani ñoom ñaar dañoo ragal taxaafaani na nga ne hunna ya xaf na hunna ya xaf na ya xaf na gis nga ni mu wuutee hunna ya qul na xaala bi gis nga ni ñu wuutee voilà ak taquulu haa xoola huwa yaquulu bii nag huwa yaxaafu gis ni mu wuutee huma yaxaafaani huma yaquulaani boobu amul différence léegi nag maadit yi ango nga ne ma léegi nag ki may waxal al muxaatab ak al muxaataba ki may waxal mu nekk góor ak jigéen nan laa leen di conjuguer dama naan bu dee góor au maadi danga naan anta xifta maadi mooy passé anta xifta anta xifta bu dee ñaar ñu góor ma ne an antuma xiftumaa antuma xiftumaa antum ñu bari xiftum antum yi nee na ragal xiftum bu dee nag ay jigéen lañ ma ne anti xifti anti xifti antuma xiftuma antuma xiftuma antunna xiftunna antunna xiftunna loolu mooy maadi mudaari' bi ay góor d'abord nga ne anta taxaafu yow mii dangaa ragal anta taxaafu antuma taxaafaani yéen ñaar ñii dangeen a ragal taxaafaani antum yéen ñu bari ñii taxaafuuna dangeen a ragal antum taxaafuuna bu dee nag ñu jigéen lañ ma ne anti yow mu jigéen mii de taxaafiina dangaa ragal ma ne taxaafiina min fulaan yow dangaa ragal diw taxaafiina anti taxaafiina antuma taxaafaani antuma yéen ñaar taxaafaani da ngeen a ragal yéen ñaan jigéen antun na yéen ñaa yéen jigéen ñu bari ñi nag ma ne taxaf na taxaf na taxaf na taxaf na mooy da ngeen a ragal léegi amr bi looy wax fin la amr bi fin la amr da naan xaf ragalal tiital xaf bu dee góor la anta xaf yéen ñaar anta xaafaa anta xaafaa xoola xaala lan la woon anta qul ak quulaa bii xaf ak xaafaa bu dee nag ñu bari la mu ne xaafu antum xaafu xaafu ragal leen bu dee nag ñu jigéen lañ nga ne anti xaafii xaafii ragalal antumaa yéen ñaar ñi jigéen ñi ba léegi xaafaa ragal leen yéen ñaan ñi jigéen ñi boo paree ci lool antunna antunna xaf na antunna xaf na ragal leen xaf na léegi mu des kan almutakallim man miy wax bu dee man miy wax la dama naan ana xiftu maadi o maadi anaa xiftu bu dee ñaar lañu ma ne nax nu xiif naa bu dee ëpp nañ ñaar tamit ma ne nax nu xiif naa axaafu ana bu dee ëpp nañu ñaar ma nax nu naxaafu léegi mu des beneen fer verbe aj waf bi mu joxe ginnaaw xaala yaquulu xaafa yaxaafu mu joxe exemple baa yabiu gis nga façon xëcc yépp am nañ ci fi'lu aj waf yi xëcc yi waxoon nañu waaw te waaw day xëcc lu ñu maas damma xaala yaquulu alif day xëcc lan loo xam ne dañ koo maas fatxa mask kaw xaafa ya xaafu nag day xëcc lu ñu maas ci suuf baa ya bi'u nga gis ne xuruful illa yépp façon moom dañoo nekk ci yii kon xaafa ak baa léegi baa ya mu ne baa mooy huwa baa mudaari' bi ya bi'u ismul fa'il bi participe actif bi ki nga xam ne mooy jëf-jëf ji baa'i'un aji jaay baa'i'un ismul maf'ul ki nga xamante ne nii moom baa'i'un mooy kiy yaxantu aji jaay ji commerçant bi ismul maf'ul mabi'un mooy marchandise mi ñuy jaay mabi' al mabi' mabi' léegi nag nan lañ koy conjuguer mu ne bu dee passé la ak koo xamante ne ki may waxal nekku fi nekk góor walla ki may waxal nekku fi nekk jigéen bu dee ki may waxal góor gu fi nekkul ma koy conjuguer au passé dama naan huwa baa huwa moom de jaay na góor ñi fi newul baa nañu hum bu dee hum ma ne ñoom de mooy ñoom ñu bari ñi de jaay nañu hum baaxu bu dee nag ki nga xamante ni moom laay waxal jigéen la bu boobaa dama naan maadi ba léegi dama naan hiya baat moom de jaay na hiya bu dee hiya baat bu dee ñaar ma ne huma baata huma baata hunna ma ne hunna bi'na na bi'na hum baa'u la hunna bi'na léegi loolu mooy maadi mudaari' looy wax ñi fi newul te muy góor danga naan huwa yabi'u huwa moom de yabi'u mu ngi jaay huma yabi'aani huma ñoom ñaar ñu góor de yabi'aani ñu ngi jaay wala dinañ jaay hum yabi'una hum yabi'una hum yabi'una léegi nag bu dee jigéen ma ne hiya tabi'u hiya tabi'u hiya moom mu jigéen ñi tabi'u mu ngi jaay huma ñoom ñaar ñu jigéen ñi fi newul tabi'aani ñoom ñaar dañu ngay jaay hunna bi nag kon huma tabi'aani hunna yabi'na hunna yabi'na léegi loolu mooy ñi fi newul mais ki may waxal nag bu dee ñi may waxal la te mu nekk góor au madi nan laa koy passé nan laa koy conjuguer nga ne bu danga naan anta yow au madi passé bi'ta jaay jaayoon nga anta bi'ta jaayoon nga antuma yéen ñaar ñu góor bi'tuma jaayoon ngeen de antuma bi'tuma antum bi'tum yéen it jaayoon ngeen bi bi'tum bu dee nag ñu jigéen la dama naan anti bi'ti anti li yépp au maadi la au passé anti bi'ti antuma bi'tuma antuma bi'tuma antunna bi'tunna antunna bi'tunna léegi nga ne ma lool maadi la mudaari nag lan laay wax nga ne da huwa noo anta bu na jógoo nañ ci yooyu mooy waxal mu ñoo fi nekk da nga naan anta tabi'u yow mu góor mi de yaa ngi di jaay tabi'u huma tabi'aani huma tabi'aani antum antum tabi'una antum tabi'una léegi bu dee ay jigéen lañ nag danga naan ko bu dee benn jigéen danga naan ko anti yow mii tabi'ina jaay nga wala yow yaa ngi jaay anti tabi'ina anti tabi'ina antuma yéen ñaar ñu jigéen ñi tabi'aani yéen a ngi jaay antuma tabi'aani antunna nag nga ne tabi'ana antunna tabi'ana léegi nag amru moo ciy tegu fi'lu amr mooy impératif may joxe heure bu dee góor la dama daan ko anta bien aca yow jaayal bien comme la yonente sallallahu alayhi wasallam waxoon bien darahima comme ba muy jàngale ni ngay def pour ba bien tamra bi darahim tàndarma ji la waxoon Bilaal radiyallahu anhu tàndarma ji nga jël joo xam ne du yàgg la weccoo ko loo xam ne moo gën a néew ci quantité sa tàndarma bu yàgg bi muy tàndarma bu bees loolu mooy riba bu ëllëgee da ngay jaay sa tàndarma yi def soppi ko ay dërëm xaalis après nga jël sa dërëm yooyu jënd ci lu la neex mu ne ko bi ay tamra nga jaay ko ay dërëm weccoo ko ay dërëm après boo amee sa xaalis nag lu la neex jënd mais sama bos moo gën a bees sama or bii moo gën a bees six grammes la mais kii damay jox dafa yàgg kon damay jox waa ji moom mu jox ma 4 grammes or bu bu bees déedéet loolu mooy riba kon mu ne bien comme bien damaa anta bien antuma yéen ñaar ñu góor ñi bii laay wax bii gis nga ni ute xoola bu ca ca xaala anta ul la woon ci xaafa anta xaf ci baa anta bien gis nga ni mu je ni mu ni mu wutee euh, antumaa ci xaala xuulaa ci xaafa antumaa xaafaa ci baa antumaa bi'a léegi antum bi'u bi'u jaay leen antum bu dee nag jigéen la nga ne anti bi'i yow ndaw si jaayal bi'i antumaa du changer ba léegi bi'a antuma bii a antunna bi'na antunna bi'na jaay leen léegi mu des man mi nga xam ne maay wax almutakallimu nga ne ana bu dee maadi bi'tu ana bi'tu bu dee ña ñaar lañ ma ne man ak keneen ma ne nahnu bi'na waaye bu dee ëpp nañ ñaar tamit ma ne nahnu bi'na loolu mooy maadi ana bi'tu nahnu bi'na nahnu bi'na oh. léegi nag bu dee nag ah. mudaari la dama naan ana abi'u man maa ngi di jaay ana abi'u anta non nahnu nahnu nahnu bu dee man kenn la nabi'u waaye tamit bu dee ëpp nañu ñaar tamit dañ naan nahnu nabi'u moom du changer nabi'u ana abi'u eh, nahnu nabi'u nahnu nabi'u léegi nag kon foofu lañu ñuy yem bii di ñëw ñu gis al fi'lu naaxis naka lañ koy conjuguer ginnaaw te kon tey gis nañ lan nan la ñuy conjuguer al fi'lu mudaaf comme madda yamuddu gis nañ après al fi'lu misaal nan lañ koy conjuguer comme wajada yajidu gis nañ al fi'lu ajwaf comme qaala yaquulu moom ñett lañ di gis ak xaafa yaxaafu ak baa